dëhri lekkal yow mi nga xam ne <laughs> mooy dëhri ki nga xam ne yow daal sa jamono yëpp daal la bëgg a nekk di woor batti ko yar bi ñu ne lii xam na ne lii bu doon bu doon ne dara newu ci Seydina Omar tamit du bàyyi ak xilaafa gi mu yor ñu ne ko diw loolu lay def mu bàyyi ne léppam dem yow bi yar yar boobu yor nit ko taw ay wale taw nga naan malam yow dëhri bi <laughs> mu ngi noonu waaw waaw leneen lu ñuy tegtaloo ba léegi al imaam ah ibn isa ah, ibn abi shayba rahmatullah alayhi daal di koy nettali mu ne abdurrahman ibn abi nu'aym da doon woor tout le temps dundam ni da doon woor Seydina Amr ibn Maymun taabi'i bu mag boo bële nga xam ne bokk na ci nettali nan lañ faat Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mu ne law ra'a hadha ashaabu Muhammadin la rajamuhu waaw ne waa jii di def lii di woor jamonoom yépp saxaaba yonent saa saam de buñ ko gisoon konoonte kon dinañ ko xaañ ay xeer ba mu faat waaw ñu lii day wane ne eh, ñi day wane ne ñu def xaraam ñi nga xam ne mooy imam Ishaq ak riwaay bi ñëwee imam Ahmad ak ki nga xamante ne mooy zahiri d'une manière générale rahmatullah alayhi ne dafa ci biir bu tar la ne lii lépp da koy wane waaw waaye am na beneen riwaaya boo xamante ne nii euh, après xëccoo la mais même li gën a dëgër mooy zahir bi mooy ne loolu yonent bi alayhi salaam Seydina Abu Muusa moo ko nettali yëkkati ko ba ci yonent bi alayhi képp koo xam ne dafa woor man saama dahra dayyaqat alayhi jahannam waaw ba pare mu daal lem loxoom mu ne képp koo xam ne day woor continuellement jahannama dina ñëpp mooy day day kat ci moom loolu nag ñii ne lii la mooy loolu ngir ngir ngir lan wane ne lii nii du lu ñuy def ngir ñaawal jëf jooju mooy di woor saa su ne rek comme nit na bañ a def loolu parce lii am na ñu ne non loolu day wane ne voilà jahannama da koy sori dañ ko koy nëbal moom mu sori ko waaye euh, lii affaire bi di wane daal lii la waaw mooy ne lii la waaw te wax jii nii dañ koo sit ku mel ne imam Ibn al-Arabi rahmatullahi alayhi moom la dëgëral ne maanaa hadis bi ñu ko wax léegi nii loolu ak ñaan la ñaan yàlla la bu yonent bi saa saa ñaan yàlla ci kiy kiy def loolee kiy woor tout le temps fa yaa wayha man asaabahu du'aa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa in kaana ma'naahu al-xabar fa yaa wayha man axbara anhu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu lam yasum wa idaa lam yasum shar'an lam yuktab lahu as-sawaab li wujuubi sidqi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam li annahu nafaa anhu as-sawm mooy li wax jëm ne la saama man saama al wax jooju mu ne in kaana maanaahu du'a waaw bu dee ne maanaahu laa saama woorut man ki nga xam ne saama al dafa woor ba faw bu dee ne maanaawam de ñaan la mooy yàlla na bu mu woor ki ba ki ne day woor ba faw mu ne yooy bu dee ak ñaan la ay wooy toskare ñaan la ki nga xam ne ñaanu yonent bi alay saa saam da koy dal waaye bu dee ne information la xabaar la moo yonent bi alay saa saam day xabaare day joxe information ne laa saama de toute façon wooru man saamal abad ki woor ba faw mu ne waaye tokkare ñeel na fa yaa wayha man axbara anhu an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam annahu lam yasum ay way tokkare ñeel na ba léegi ki nga xam ne nen tuwaayu sa salaam malgré la muy bañ lekk di baña naan ci bëccëg yi yëpp nee na kooku woorul te bu dee ne ci wàllu sariya hmm? bu dee ne ci wàllu sariya ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi sariya kooku woorul kooku la ñu ko kaw sawar ko bindal yool ci loolu muy de ndax la ndax nekku sidq wujubu waru dëggal waxu yonent bàyyi saa saam te dàq na ne kii wóorul waaw waaw amul génn ngëneel ci loolu kon nag nan la ñuy mën a utee fa kayfa yutlabu al-fadl fi ma nafahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam nan la ñuy utee ngëneel ne yonent bàyyi saa amul ngëneel kooku wóorul ndax lii moom lu tax muy wax mooy avis bi ci tegu ndax da ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñu ne loolu mën naa nekk waaw que ne yeneen ci saa salaam en euh, kii muy wax mooy kii woor li mu ne maa saama man saama mooy li ñu ne njëkk a wax fi ñu ubbee sànq que mooy ki nga xam ne day woor lépp waaye boole waale ci bésu iid yi tabaski ak ak korite ñoom ñu ne loolu la bëgg a wax léegi. ku koo xam ne moom mu ngi euh, woorul bés yooyu kooku woorul kooku mënuñ koo wax mais loolu la def ko kon nag ci kaw loolu loolu mooy euh, lu mën a nekk la jawaaz la waaye loolu laa la ne loolu dëgërul loolu wax jooju la imaam Ibn al-Arabi al-Maliki rahimahullahu ta'ala doon tontu waaw loolu la doon tontu te la xoqalahu yey na mu tontu wax ju mel noonu Allahu akbar loolu demewul noonu loolu dëgërul déedéet que ne loolu la même bu dee am na ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne loolu lañ jàpp que ne bi loolu la quoi waaw mooy bu wóorul lii rek ñaari fan it ku mel ne al imaam Ibnul Munzir moom dafa jàpp ne bi loolu la bu wóorul ñaari bisu feet yi rek ça veut dire que loolu kooku ah, ko loolu la yonent way sa sànde wax mais ci woorul bés yooyu mooy kooku woorul ba kaw noonu mooy li ñu la waxoon bi ñuy ubbi nañ ne wooru jamono ji muy wax xam nañ ne bés yooyu ñu xaramal taxul lu ñuy wax mooy yeneen yi ci nga woor leen loolu lay wax ne koo ki def loolu wooru loolu insha allah mooy li gën dëgër comme niñ la ko wax waaw kon nag mu ngi noonu ah léegi mu am beneen wax ñoo xamante ni nii dañu ne waxuñu ne sax jawaaz que ne c'est possible waaye sopp nañu ko ça dépend ci nit ñi ñoom dañu def teqantal waaw këre ne mbir yi ça dépend ci nit ñi rek képp koo xam ne mën ngaa def lii woor ak dëxra mais mais nga nga moytu ci woor tabaski ak korite bu dee ne am nga kàttanu def ko loolu kay lu ñu sopp la waaw am na ci kàttan te du tax du manqué yeneen àqam feneen yeneen àq feneen yi mu war ci leneeni jaamu yàlla ak nit ñi mu yoral ak moo xam ay doomam ay soxnaam wala ay baayam ay mbokkam ci société bi ak yam war a def ak yi ko yàlla gàll ak yooyu bu dee ne loolu mën na koo booleeg di woor tout le mais moytu woor tabaski ak korite loolu kay lu ñu sopp la waaw te loolu eh, bari na ci boroom xam-xam yi ku mel ni al imaamu Nawawi rahmatullahi alayhi moom daanaka ci loolu la jéng boo demee ci sharhu sahihu muslim ibn al-hajjaj al-minhaj ci loolu la jéng ak ñeneen waaye loolu insha allahu taala loolu gënu la dëgër waaw loolu gënu la dëgër parce que yonent bi alayhi salaam mawlana ibn amr abdallah nee na ko mais yonent bi alayhi salaam inni utiqu akthara min dhalik wal afdala min dhalik saa bu ko waxawoon mais doon na ko def ah gis nga yonent bi alayhi salaam euh, euh, laata ñu koy wax yaata ñuy wax yonent bi alayhi salaam loolu mais da ko doon def continuellement wàññiw ko lu bari mais yonent bi salaam bi mu ko yëgee da ne ko déedéet waaw da ne ko déedéet waaw te yiw nekkul lu génn yiw nekkul lu génn sunna yonent bi salaam yonent bi alayhi salaam ci boppam li ñuy borom bi royloo ma solo woore noonu mukk baax na ba ne bi mu demee li ko wax da ko kon defal sawmu siyaamullahi eh, nabiyullahi Daawud wooru yonent bi yàlla alayhi salaatu wa salaam Daawud kaana yuftiru yawman eh, yasuumu yawman wa yuftiru yawman da doon wër bés di doon bés loolu la ne mooy la ji rek kawe ci ila allahi sawmu nabiyyillahi Daawud waaw ba yàlla di borom bi gën a sopp loolu dinañ ci ñëw beneen masala bi ñu la wax ne ah yeneen tubaab gis nañ ne loolu woon noonu te yeneen tubaab yi dañoo xam ne borom bi da koo tànnal lu ne saa su ne lan la a waxee fii ne koor gi gën a yàlla mooy kooru Seydina Daawud te moom doonu loon def loolu kooram doonu loon woore wax ñun saa bu ñu bëggoon gis ko mu wor ñu gis ko mu wor saa bëgg gis ko mu dox mu dox gis ko mu dox mooy woorul kon doon woo woore noonu te kenn toxalu ne yonent bay saa saa noonu la doon woore di woor bés di dox bés di woor bés di bay bés léegi nan lañ koy bool loolu dinañ ci jóg buñ accès ci masala moom insha allah kon mooy yonent bay saa saa xamoon na ne Ibnu Amr jamono yi muy wax ak moom amoon na kàttan ngir loolu waaw même bi mu nekk Seydina Daawud alayhi salaam doon loon daw. mu dajeeg ñun mu ne man kan moo ma mën a dégg ko man Ibn Amr ci xare même bu dee ne maa ngi woor parce que boobu daa nekkoon kattan daa amoon kattan waaye yonent bi saa saa malgré mu ne ko déedéet waaw kon nag loolu moom ak ak ak ak ak lu ñu ak ak lu ñu sopp manu cee waaw insha allahu taala loolu lañ gis ñun te moo gën a dëgër wax bu njëkk bi te dañ koo sir sir bu tar du ñu àgg nag ci ne daa xaraam waaw waaye comme ni imaam Ibn mais ci réew bu tar moo ci nekk yàlla tere nag ñu naan moo gën non dañ ko dañ koo sopp bokk même bu dee ne ñu wax lii man nga leen a nit man na ñu ne jàppale ci wax jooj mais waaw parce que ça dépend ci nit ku nekk yaa dina xam sa bopp ku gis ne man na ko te du fell benn ak waaw na woor tout le temps dañ naan la nag déedéet déedéet insha allahu taala loolu du li gën dëgër kon nag mu ngi noonu moo tax ñoom nañoo jàpp ne yeneen may saa saa en fait li mu doon ci Mawlana Ibn Amr yëpp moom la woon ak ku mel ni ci kaawam mais ku melul ni ci kaawam kooku garaawul moom mën naa woon ak def maas baama mu ngi moytandiku ñaari bisu feet waaye loolu insha allahu taala ginu la dëgg parce que Imam An-Nawawi bokk na ci li muy eh, li mu li mu li bi muy wax lii bi muy wax lii dafa am benn saxaaba rahmatullah alayhi muy Hamza ibn Amr rahmatullahi alayhi te xadis mu ngi ci saxiix dafa laaj yonent bi alayhi salaatu salaam mu ngi ci saxiix imaamu Muslim ne ko mais yonent bi alayhi salaatu salaam ndax moom da woor da tukki lu bari mais day woor mu laaj yonent bi alayhi salaatu salaam hein ndax man nay moom moom mën naa woor quoi même malgré day tukki mooy xam nga am na ruux sax bu ko neexee bañ woor mais moom mën na woor. yonent ma lay saab saab ne ko euh, kii hein xoolal xoolal rek Hamza loo ci loo ci def rek baax na mooy boo wooree fekk mën nga ko baax na yow yaay seet boo dogee it baax na Imaamu Nawawi nag euh, euh, rahimahullah bizarrement <laughs> bizarrement moom dane lii nii dañ ciy sukkandikoo que ne yonent bi alayhi salaatu salaam bu doon ne woor tout le temps dañ koo tere kon doon na ko tere Hamza mi mais Hamza mi mais terewu ko loo mooy moo non non non déedéet <laughs> waaw waxu ko noonu mooy ne moom moom li mu doon laaj laaju ko kooru tout le temps taxadis bi dafa leer Seydina Hamza euh, xam nga la doon laaj Ibn Amr mais li mu doon laaj mooy koor comme niñ la ko waxee nii koor gi nga xamante ne nii mooy euh, euh, ci tukki moom <laughs> le fait que mu ne Seydina Hamza ci yenn riwaaye yi xam nga bu dee ci riwaaye al imaamul Buxaari sax daal na koy solo muttafaqun alayhi la dane Sayyidatu Aisha moo ko nett ne Hamza ibn Amr al-Aslami radiyallahu anhuma dane dane Yonent bi alayhi salaam asuumu fi safar wa kaana kathiira as-siyaam ndax mën naa woor ci tukki te daa bari woon lu mu doon woor Yonent bi alayhi salaam ne ko in shi'ta fasum wa in shi'ta fa aftir bu la soobee Hamza nga woor waaw bu la soobee it nga dogaa ah waaw moom loolu lan la ca mën a dégg ne day woor tout le ndax lu tax parce que riwaaya imam at-Tirmidhi rahimahullah sayyidatu Aisha dane anna Hamza ibn Amr al-Aslami wala waaw al-Aslami Hamza sa'ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an as-sawm fi as-safar wa kana yasrudu as-sawm fii la waaw lii moo tax imaamu Nawawi wax lool <laughs> mu ne ko fa in shi'ta fa sum wa in shi'ta fa aftir waaw mooy mu ne eh, Hamza ibn Amr de al-Aslami dafa laaj Yonent bi alayhi salaatu wa salaam te daa nekkoon koo xam ne da doon wéyal di woor di wéy waaw mu ne ko est-ce que mën naa woor ci tukki da koo laaj ci woor ci tukki te daa nekkoon koo xam ne doon wéyal rek yonent may saasaan ne ko bu la soobee nga woor bu la soobee nga bañ a woor waaw léegi <laughs> imaamu Nawawi rahimahullah ne lii nag mooy dalilu jumhurul ulama ñi nga xam dañoo jàpp ne hein fiihi dalilun li madhhabil jumhur anna as-sawma wal fitra jaa'izan waaw mu ne wa fii dilalatu almadhab alshafii wa murafiqihi ann sawma aldahri wa sardi gayra makruh liman la yaxaafu dararan wala yafuutu bihi xaqan bi sharti fitri yowm alciidayn waltashriq liannahu axbarahu bisardihi walam yunkan alayhi bal aqarrahu alayhi lii la ko imaamu Nawawi wax mu ne hadiis Seydina Hamza bi day wane ci kuy tukki mën naa woor li waa jumhuurul ulamaa ne kuy tukki am na choix soit mu wor wala mu bañ a wor loolu on est d'accord <laughs> waaw waaw alxuraan dane wa an tasuumu xayrun lakum bu leen woonee moo gën ci yéen loolu ça dépend ci nit ñi léegi waaye mu ne fii nag mazhabu Shafi'i ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci wax wi que ni sahru euh, sawmu dahri ndax loolu mooy seen mazhab ñoom en tout cas lépp ci ñoom Shafi'i yi que ne woor tout le ak di ko wéyal di dem loolu kenn sibu ko kir ngir ki nga xam ne ragalul lor te tamit du du du fell benn ak ci chartu mu bañ a woor ñaari bésu iit tabaski ak ak ayaamu tashriq ayaamu tashriq en fait loolu wute la ci boroom xam-xam yi mooy ñetti fan yi ñëw ginnaaw o ginnaaw jouru tabaski ndax loolu ci boppam boroom xam-xam yëpp d'accorduñ ci ne jour yooyu kenn du ko woor dëgg la saxaaba bu jigéen bi nee na yonent bi alayhi salaam nee na ayaamu tashriq ayaamu aklin wa shurb waaw bés yooyu de bésu lekk la ak naan am na ci yeneen riwaay ak tudd yàlla waaw parce que ci l'islam amul feet boo xam ne lekk ak naan kese la non non amul tey la jour feet lekk leen ak ta naan déedéet déedéet bi qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un suratu sayyidina yunus alayhi salam suñu boroom nee na waxal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne leen ci ngëneelu yàlla bi mu leen may ba ngeen woor ngëneelu yàlla bi mu leen may ba ngeen fekkee tabaski wa rahmati ak yërmandeem gu yaatu gi nga xam ne waa waanee leer yi ngeen ci bëgg a may ci loolu da ngeen ci feete mooy sant leen ma ci ci lekk ci li ma leen daganal ginnaaw bi ngeen génnee ci bésu koor yi lekk leen ci li ma leen xéewal waaye it ci li ngeen rend ci seen loj ko ci seen gëléem yeeg yoo seen euh, euh, gëléem yi rendi ko ci seen xar yeeg yooyu lekk leen ci wa at'imu te ngeen lekkal ñi nga xam ne ñoo ñàkk ak ñi nga xamante ni nii dañoo amul amul lu ñu nekk al ba'is wal mu'tar kon mu ngi ne loo euh, euh, bés yooyu ndax waa ji nga xam wala qiran amul lum rendi foofu xam nga daa war a rendi mu war woor ca bésu aj am na ci boroom xam-xam yi rahmatullah ñoo ne ñu ne ayyaamu tashriq yooyu mën na koo woor waaw loolu tax ñoo jóg entre parenthèses pour war na loolu du consensus ah ijma'u boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi léegi ñu jàll mu ne al imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne fekk waa ji moytu na woor bésu iid ñaaru bésu iid yi ak bésu tashriq ndax yonent bi alayhi salaatu salaam kii Hamza mi da koo ne da koo wax ci wéyal bu muy wéyal ko te tere te bañul lool ci moom. bal aqarrahu alayhi bañalu ko lool mais da ko cee saxal waaw waaye nag loolu moo tax euh, borom euh, tuhfatul ahwazi al imam al mubarakfuri rahmatullah alayhi mu ne fi l istidlal bi hadha al hadith ala adam karahati sawm ad-dar an-nadar <laughs> mu ne imam an-nawawi nag rahimahullah gis nga euh, sukkandikoo woon gi mu dugg sukkandikoo ci hadith bii ba ne looloo tax kenn sibul ngay wooru bés yépp boo ci génnee bésu iid ak euh, ñaari bésu iid yi ak ayaamu tashriq loolu lu ñuy seet dëgg ngi ci waaw ndax li annahu yahtamilu an yakuna al muraadu an yakuna al muraadu min qawlihi inni rajulun usridu as-sawm ay ukthiru as-siyaam kama yadullu alayhi qawluhu wa kaana kathiira as-siyaam fama lam yantafi haadha al ihtimaal laa yatimmu al istidlaal mu ne lii lu ñuy seetaan a ngi ci ndax parce que wax jooju sayyidatu sa wax ne wakkaana te daa nekkoon ku bari woon lu muy wakkaana yusridu da doon wéyal moom Hamza wax as-sawma loolu noonu liñ ko dégg luñ ko mën a dégg daa bari waaw liñ ko mën a dégg daa bari waaw ndax lan man naa yenu wax jooju que ne lim ci jublu mooy man de nit laa koo xam ne usridu sawma waaye mooy damaa bari lu may woo kon mi nga xam ne laajam bi loolu la ko laaj loolu la ko leere moo tax loolu la Sayyidatu Aisha wax ne wa kaana kasiira siyaam dafa nekkoon ku bari lu muy woor ku bari lu muy woor loolu mooy kon am na mu dut woor te ñépp ne bu ki bari daa bari lu muy woor tekkiwul da mooy day woor jour yépp ba mu des yow lu muy woor suuf bésu ci iid yi kese loolu kenn du am du jour xam ko woor te sax loolu sax moo gën a neex a dégg loolu lañ gën a a dégg ci hadis bi waaye fa ma lam yantafi hada al ihtimal waaw kon loolu <laughs> bi nga xamante ne dàquwul lii ñu dégg nii te ko wa kaana kathira as-siyam daa bari woon lu mu doon kon nag loolu mën naa tekki ne daa bari woon lu mu woor mu ne yow bu ma ñëwee ne la diw yi aka bari wallahi waxal te yàlla tax li ci njëkk a dégg kon da ngay jàpp ne automatiquement ko waa ji jur yëpp lay woon ba mu des tabaski korite xam nga doo ci jàpp lool mukk loolu sax moom la wax ji gën a yen waaye malgré lool comme que dalil bi li mu wax nii al imam al Mubarakfuri rahimahullah fama lam yantafi hadha al ihtimal la yatimmu al istidlal ndax loolu qaida la inna ad-dalila idha tatarraqa alayhi al ihtimal daxalahu al ijmal wa batala alayhi al istidlal waaw mooy gis nga dalil bés bu ñu amee dalil boo xamante ni daa am ay ay possibilités yu bari duñ ko mën a déggee yu bari nga xam ku nekk mooy mbir mi leerut parce que bu leeroon dégg yu bari manu ci am nga ne yow nit ki boroom xam-xam bii mën na ñëw ne amaana lii la keneen ki do amaana lii ki dégg ci amaana lii te ñoom ñépp ñuy ay géej finalement hadis bu mel noonu lan man moo koy duggaat ijmal mooy day mujj lëmu da wax ji dootul leer te comme que dalil dafa war a leer daxalahul ijmal basala mu neen léegi alayhi istidlal kenn mënatu cee sukkandikoo kon dañ naan na kon hadiisu Hamza bii nii bu sayyidatu hadiis sayyidatu Aisha la mais di nettali mbiru Hamza ah radiyallahu ta'ala anhu ibn Amr al-Aslami finalement kenn du ko mën a utiliser waaw kenn da ko dut mën a utiliser que ça soit bi ne loolu ça dépend ci nit ki muy imaamul comme ngiru euh, Shafi'i yi comme ni ko al imaam euh, waxe al imaam an-Nawawi mi rahimahullahu taala du di mën a sukkandikoo dañ koy tegani ne waaye ñun tamit ñi nga xam ne dañu ne côté bi nga xam ne ci boroom xam-xam yi ñoo ne loolu fii ci réew gi daa des ba léegi sii dañ koo sib loolu ñun itam mënuñu cee sukkandikoo mooy dañ koy tege ne waaw finalement hadis boobu bu mel noonu dañ koy tege ne lii mooy wax kon nag loolu nit manu cee kon manuñ cee sukkandikoo di dëgëral dara moo tax kon boobu la alayhi istidlal manuñu cee nekk kon doon di ci eh, eh, mu ngi noonu bi li ci sukkandikoo kon nag lii lépp insha allahu taala li nga xamante ne pour tëj ngir gàttal mooy. Eh, lii gën a dëgër ci wax ji mooy insha allahu taala li ñoo xam ne mooy wax bu njëkk bi ne ci béel gu tara ci nekk waaw même bu dee waa ji du woor bésu ay ji mais yeneen jour yëpp mu woor ko kooku mooy siyaamul dahr loolu insha allah mooy li a dëgër te kooku yonente ma le sa saam nee na laa saama man saama dahr waaw moo tax jege na waxu ah Ibn Hazm bu baax bu baax waaye du ñu àgg nag ba ne dafa xaram waaye daal mooy ne li ibn al arabi wax rahmatullah alayhi tamit wax ko sànq man de bu dee xabaar la <laughs> ah lam ci wax bu dee tamit information la mooy li ci yonent bi alayhi salaatu wax doy na sëkk kon nag insha allahu taala kon loolu nekkul loo xamante ne ni euh, dañu naan ah, euh, moo gën ci xàq koo xamante ne man na ko déedéet waaw moo gën déedéet loolu insha allahu taala du lu ñuy wax parce que bokk na leneen lu ñuy tegtaloo mooy que ne moo gën a ëpp euh, coono te yonent bi sa yonent bi saa saam dafa woon Sayyida Sayyidatu Aïsha innama ajruki ala euh, qadri nasabuki sak pay de hein day euh, proportionnel day tolloog rek fa sa coono toll waaw mais loolu insha allahu taala yeneen tubaab yi saa saa ci boppam xam na ne Ibnu Amr mii bi mu ñëwee di ko di ko biñ ko waxee xamoon na ne léegi moo ëpp coono mais dana ko yow mënoo ko daf woo bu def ndax li gën mooy yoonu koor Seydina ndax bu defee mooy moom at yi mu dund boo ko xaajee benn xaaj bi di ko woor mais xaaj bi wooru ko voilà mais ku ñëw woor lépp lépp lépp lépp lépp waaw kooku moom. xamoon na ne coono boobu am na ci kay moo tax mbir mi loolu moom du ci luñ doyal de loolu loolu du ci luñu doyal que ne ku ëpp coono saa rek moom moo gën leen ak pay loolu dëgg la bil fa du du du du daaloon lay demee lañ bëgg a wax. voilà loolu mooy ci luñ doyal waaye am na ci cas yoo xam ne déedéet comme fii koor gii te yore naa sasam xam nga gan koor moo gën mooy koor gi mu ko njëkk a wax. gis nga bi mu ñëwee gis nañ ko ci riwaay yi dane ko yow doo def fa sum yawman dana fa sum wa aftir wa qum wa nam mu leeral ko nag koor gi mu ne ko fa sum fii kulli shahrin thalathata ayyam ci weer wu nekk wooral ñetti fan loolu mooy li gën parce que moom la ko njëkk a wax te koor boobu bés boo ko defee mu ne ko loolu mooy ndax fa inna alxasanata bi ashri amsaliha ndax benn yiw bi dañ koy multiplier ak dix lu mu ndaw ndaw ak fukk boo ko defee yow da ngay mel ni ku woor at mi yëpp gis nga waa ji sonn même ci kaw ñu ne day woor tous les na woor bu moytu ayib fo ba su kooku bu defee lool kee def ñetti fan yi ki def ñetti fan yi ko gën la wallahi lu tax yonent may saa saa ma ko wax loolu mais boo ko defee yàq ci woor at mi yépp a yem te ndaxa weer wi yépp ñetti fan kese te ñetti fan yooyu insha dinañ ci ñëw mais ñetti fan yooyu c'est quel ñetti fan mooy koor gi nga yonent may saa saa fii dafa wax ci luñ doyal rek wooral ñetti fan ci weer wu nekk mais moo yan ñetti fan loolu dinañ ci ñëw insha allah précision yi yonent yi boroom xam-xam yi rahmatullah di joxe ci ñetti fan yooyu mooy yan ñetti fan ci weer bi insha allahu taala bu ma ko naree fàtte fay boole ko ci ndax loolu dama ko naroon a ci masala yi kon daal insha allahu taala hmm, li nga xamante ne nii mooy li gën a moom lañ la wax mooy loolu dañ koo kuy jàpp jàppal li yonent ma la saa saa wax lii fan ci weer wu ne wala bu dee bëgg nga def lu ëpp lool yeneen weer yi ngay dégg ñu naan am na ngënee lu woor yeneen tamit saa saa doon ko def wala lundi kii euh, lundi ak alxames defal waaye boo ñëwee ba bëgg def lu ka siyaami Daawuud alayhi bu ko dépassé wooral bés di def bés nga xam ne àqu nit ñi ak àqu yeneen yi yàlla teg ci wàllu nga war a am kàttan def ko yow di ko am parce que yi nga dul woor day gën a tax nga gën a am force voilà. que bés yi nga xam ne nag da nga koy woor ñooyu nga xam ne finalement loo bari la bari la ci koor foofu mooy somati bi jeex na waaw mais pas kuy woor di continuellement di dem ndax yonent bi alayhi salaam kat li huwa euh, as-saadiqu al-masduuq te wax na ma saama man saama dahr ki nga xam ne daal woor na lépp woorul kon nag euh, jamono ji yëpp wallahu taala alam kon ñun ñi bii di ñëw ñu jël euh, su waa ñu njëkkee li ñu wax comme ñu ci koor gi masala bi ñu la wax léegi waaw ñetti fan yooyu yan ñetti fan la ci ko ci ci weer wi est ce que damay ñëw bu ma jëlee benn lundi benn mardi benn samedi loolu woor ko noonu euh, ci weer wi rek baax na wala yéen est ce am ñetti fan yoo xam ne yu précis yu ci yonent bay saa saam euh, wax yoo xam ne ci lañ ko gën a euh, bëgge soppe sinon ku woor ñetti fan woor nga ñetti fan yëpp ci weer wu ne woor na waaye exactement est ce que daa am yu mu ci xaw yu ci gën a junju